kon Seydina Xaatib lañu war a gis moom mu ngi tuddoon Xaatib ibn Abi Baltaata eh, moom nag ci waa Laxm la bokkoon ndax dafa ñëwoon Màkkatal mukarama zaadaha llahu tashrifan wa takriman comme ni fa étranger yi doon ñëwe waaye mu dugg ci euh, am alliance ak waa bani asad ibn abdul uzza di doomi abdul uzza boobu di doomi qusay ibn kila ah, kon étranger la woon biir màkka daal di fay ñëw comme ni ñu gise woon yasir ni mu ñëwee woon nekkoon étranger daal di dugg ci li nga xam ne mooy euh, alliance ak waa Bani euh, Adi kii nag moom dafa ñëw nekkoon duggoon alliance ak waa Bani Asad ibn Abdil Uzza moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci lislaam aka teel dugg ci lislaam moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa bokk ci ñi gën siiw ñi nga xam ne ñoo jóge màkkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman daal di gàddaay si ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag seydna xaatib fekke na badar waaye fekke na xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yépp yépp yépp amul benn benn benn bu ko ci raw moom seydna Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu taala anhu wa arda fekke na kon xeex yépp yépp la fekk moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te loolu xam nga li ci ne laa ilaha illa allah xadiis bu siiw bi ngay dégg ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa am benn jaamu Xaatib bu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu ñu ngi madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam mu ñëw ne yonent bi jàmbat jàmmu xaatib xaatib nekkoon moo ko moomoon mu ñëw di jàmbat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sangam di xaatib ibn abi baltan radiyallahu anhu mu ne yaa nabiyallah la yadxulat na naar mu jaam bi ñëw xam naa nag li ko sangam def metti na li ko xaatib bu war a def metti na ba mu ñëw mer mer bu jéggi dayo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waat naa ne xaatib dina dugg safar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kadabta wax nga lu amul xaatib du mësa dugg àjjan laa yadxulannaha abadan wa qad shahida badran wal xudaybiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jaam bi wax nga lu amul ak lu mu man di def xaatib du dugg safar jamais laa yadxulannaha waat naa ne xaatib du fa dugg abadan mukk non safara moom bu dee kenn da moom moom non bu dee xaatib lay xaar ngir mën la lakke moom mooy safara day fay mukk xaatib dugg safara yonent bi alei satu salaam ne ko laa yadxulannaha ne jaam bi kadabta wax nga lu dul noonu li nga wax wuute na ak li am de laa yadxulannaha waat naa ne du fa dugg abadan mukk waqad dëgg-dëgg shahida moom mu fekke badran fekke badar wal Hudaybiya fekke Hudaybiya allahu akbar ndax badar allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinañ gis wax ju siw ji ma naroon a wax sànq pourtant ci xew-xew Xaatib mii sax la xewe woon ci la ko waxe woon mu fekke badar loolu nañ ko gis wal Hudaybiya ak Hudaybiya te yonent yonent mi aleyhi salaatu wasalaam mu ne moo ne laa yali jinnaar ahadun bay'a tahta shajara yonent mi aleyhi salaatu wasalaam nee dugg safara kenn ku jaayante ci suufu sa garab gi muy bay'atu ridwaan kenn ku fi jaayanteeg man ci suuf yi kooku du ñaf safara du fa mës dugg ñam safara jamais du fa dugg waaw akbar te moom fekke na ko fekk bi gën a muy Badar ah, xadis boobu imaam muslim moo ko soloo na ko noon imaam alxaakim daal dina koy soloo ak imaam at-tirmidi rahmatullah aley moom seydna xaatib radiallahu taala anhu keroog bi nga xamante ne ci sulxul xudaybiya bi nga xam ne ci la jullit ñi ak kuffaaru qurayshi ni joxante ay accord am accord seen biir ba ne léegi dañuy wéer trêve jamonoy trêve la wéer ngànnaay yi ñu toog dix yoo xam ne duñ ci defante dara mooy période de paix xam nga bi incha allah comme niñ koy gisee buñ ci see gin ko yaatal incha allah euh, yonent bi alayhi bi mu ci sixième année bi di gàddaay si di umra si ko faaru Quraysh ni bi ñu ko yëgee dañoo ñëw dabale ko fekk dab ko ci ndox moomu tudd Hudaybiya foo fële bala nga dugg mag ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu dox diggante moom ak alxaram muy kaaba gi ne ko doo fi dugg est-ce que da ngay toog rek ñëw ba neex la rek nga ñëw dugg sans suñu autorisation léegi nag ngir kuffaaru Quraysh ni ngir ñu arab yi bañ a dégg ne euh, Muhammad kat alayhi salaatu salaam dafa jóge fële ñëw forcer leen dugg ndax mu ñu yëgeen dafa dem rek daal di dem wër kaaba gi te kat tàgguwu leen woon loolu day mel ni affront bu mag la mooy ne araab yi dañu naan kon gars yi dañoo sede ay ragal lañ ndekete ñoom nag ngir loolu yëkkati seen honneur ñu ne ko nu man di demee ren doo ko fi defee ba ëllëg ba pare ñu defaale ay yoo xam ne dañuy toog dix ans yoo xam ne de trêve la dañuy nekk ci euh, cessez fu feu jàmmoon bi loolu amee nag kuffaaru Quraysh ni daal di koy euh, dagg trêve ndax dañoo rey waa Xuzaa ñi nga xam ne ñoom ali ay yéeféer la ñu ëpp ci ñoom mais ndax jamono yoj dañ ne léegi ci biir accords yi sulhul Hudaybiya muy les accords de Hudaybiya yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak kuffaaru Quraysin yi dañoo dëppoo ci benn affaire mooy dix ans de trêve ba pare ñoo ne képp koo xam ne ci tribu arabe yi ak yi arabes yi danga bëgg dugg ànd ak waa Quraysh ci jamono jot man nga koo def waaye ku bëgg ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam man nga koo def waa Xuzaa daal di ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ndax ñoom dañoo mas a àgg ak waa Banu Haashim léegi ak ñeneen ñeneen tribu yu ànd ak Quraysh mais waa Quraysh daal di rey ci waa Banu Xuzaa ñoon bi nga xam ne mooy trêve bi ndax dañ noon ku fii tuur deret nag wala nga def luy yàq trêve bi bu boobaa nag mooy trêve bi yaa ko xotti Euh, ba ni nga xam ne noonu lañ ca rey ay nit ba Amr ibn Salim daal di ñëw daw si wax ñëw jóge fële ca Quraysh ca Hijaaz daw si ñëw boobu ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam agsi ci buntu jàkka ji rek sànni fa ay poème yu daw yaram boo xamante ne nii moom bi mu ko waxee ndi laaj ndimbal mbokkam yu ñu ray te ñoom kat dañoo nekkoon allié yonent bi alayhi salaatu salaam te accords yi dañ ne woon nag ku ray ci ñoom mooy accords yi yàqu na yonent bi alayhi salaatu salaam déglu ko ba pare ne ko nusirta yaa Amr ibn Salim ne ko yow de ndimbali nañ la yow Amr ibn Salim léegi nag mu nekk nag yonent bi alayhi salaatu nekk ci waajtaayu dem dugg biir Makka mais buggul xeex am ubbi Makka sans xeex ndax Quraysh daal dinañuy xotti trêve bi kon amatul luñ fay xaar mais nag. bëgguloon kenn yëg ko bëgguloon nit ñi yëg fan lay dem ndax dafa bëggoon a bett waa Quraysh bu ko defee xeex du am ndax buñ ko teelee yëg mën nañuy waajal seen arme di xaar ci jamono yooyu nag mu doon waajal di ko nëbb ci la ko Xaatib na Abi Balta'a daal di yége radiyallahu anhu daal bind benn leet daal di koy jox benn jigéen boo xam ne Makka la ne woon ndaw soo xam ne ndaxakat dafa ñëwoon foofu ci Quraysh la bokkoon waaye mu ñëw doon laaj si ndimbal ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi ndax nee na waa Màkka ñoom ginnaaw Badar ba léegi ci ay jooyoo rek lay nekk waaye te comme que crève am na mu ñëw te dafa ñàkk yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñu daal di koy dimbali loolu ginnoon nañu leeral affaire lii nii ci euh, euh, tafsiru suuratul mumtahana euh, gin nañu fa leeral affaire bii nii ndaw soosu la yónni jox ko lettre bi daal di koy wax mu jox ko am ñu mu koy jox ci waa Quraysh yonent mi lay salaatu salaam Seydina Jibril ñëw wax ko ko bi nga xamante ne nii ci la ko wax euh, Seydina Jibril yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yónni Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Zubayr am na ci beneen riwaaya ak seydina al miqdad radiyallahu anhu mu daal di leen yónni ne leen intaliqa ila dem leen ila rawdati xaaxin bu ngeen demee ci bërëb buñ naan xaax foofu di ngeen fa fekk benn jigéen ngeen taxaw benn carrefour la ngeen taxaw foofu ngeen xaar biti Medina bu ngeen taxawee tuuti dina am benn jigéen bu leen fa romb azzaina yor gëléemam di dem war waayam bu agsee foofu nee leen ko na leen jox kayit gi mu yor muy lettre bi nga xam ne moom la ko Xaatim jox mais waxu leen woon ba léegi ñoom xamuñ kan la yonent mi alayhi salaatu xamul woon kan moo yónnee mbir mi ñeneen ko daal am na benn jigéen Seydina Jibril wax na ko ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhum daal di dem ñu toog tuuti ndaw si ak si romb ñu ne ko euh, génneel téere bi kayit gi nga yor giñ la jox nga génn ko ndaw si ne gan kayit di faire semblant gan kayit ñu ne ko hé génneel ma kayit gi laa wax non man yoruma benn kayit ñu ne ko gis nga ñun ki ñu yónni yeneen ma lay saar saam moo ñu yónni te moom du waxantu léegi nag Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko ki ma yónni moom du waxantu soit ni nga ko génne wala ma futti la ba nga set génne ko loolu moom bee boobu leer naññ ndaw si xam ne ñoo ñii ñoom fowuñu rawatina kii moom fowul muy Seydina Ali yi moom fowul moom mu ne leen nag wane leen ginnaaw ñu daal di wane ginnaaw mu daal di koy génn ci létt yi euh, daldi koy euh, génn këyit googu daldi koy jox euh, ñu ñëw indil ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko ndilee këyit gi mu daal di koy gis ngay umanaa u lañ de ñu wóor lañu newuñ jël këyit gi laata ñuy agsi ñu ubbi ko xool lan moo ci ne déedéet noonu ñu ko nangoo liñ ko jële jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko ko joxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko fa ida fihi min Xaatib ibn Abi Baltaata ila rijalin min Quraysh ñu gis ci en bi mooy ci kaw lettre bi këni lettre bii de mu ngi jóge ci Xaatib di doomi Baltaata jëm ci ay góor yoo xam ne Quraysh lañ nekk yonent ma lay saab saab bi mu gisee lool neewul tey ñu rey ko kii kay nañ ko rey benn yoon kii Jibril la ma wax mu leer borom de ko yëgal mu wax ma moom mooy diril ko suñuy kii kon nañ ko rey ci saa si déedéet mais dafa téye daal di woote fa daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaatiban xatta quri'a alayhi mu ñëw ñu daan di koy jàngal téere mu ne ko am na ci riwaaye saxi imaam muslim bi dafa ñëw mu ne ko ma hada yaa xaatib ne ko lii lan la mu ne ko bul njëkkante ci samay mbir yow ndaw yàlla li alayhi salaatu ne ko ndax man màkk dama faa jóge bàyyi fa sama njaboot te nag aw ma ci ñoom benn lien famille famille benn lien familial aw ma ko waa Makka te saxaaba yii ñi ah ñii nii ñi ëpp Quraysh ñi jóge Quraysh am nañ fa ay mbokk man nag ma bëgg a Xaatib que buñ demee songu leen am ma defal leen lii ñenn ci ñoom ñu daal di may gardeel samay doom ba buñ leen duñ par vengeance par vengeance duñ ñëw rey samay doom ndax. yonent bi jullit ñi ñu ngi ñëw di dugg si comme que amatul luñu def ñu ne nañ rey lu ñu mën a rey rawatina ñi nga xam ne ay doxandéem lañ fi woon ñu rey seen njaboot. lool laa doon ragal ndax ñeneen ñi duñ ko mën a def ndax ñépp ay mbokk lañ ndax gis nañ fi yéeféer yoo xam ne gëmuñ dara mais keroog bi gars yi embargo yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ne dañ ciy ànd. dañ ciy ànd jàppale ko même bu dee bokkuñ diine ndax lan ñoo bokku deret naka noonu waa Banu Taym waaw banu tey mu loolu lañu waxoon bañ dóoree na Abu Bakar ñoom ñu ci ëpp tuubuñu woon mais dañ ne woon Utbat ibn Rabi'a wallahi la in maatat Abu Bakar la naqtu lan nag waat nañ ne gis nga bés bu Abu Bakar deewee dañ lay rey yow mooy ne loolu même bu bokkul diine duñ toog ñuy rey seeni mbokk noonu ñuy xoole mu ne nag man nag loolu laa amul foofu moo tax mu bind lii ba bu buñ fay dem far ñu mujj koo yëg di venger wu ñu bañ a rey sama njaboot ngir ñu daal di may euh, euh, protéger sama njaboot ba mu waxee lool nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amma hada faqad sadaqakum moom mii de Xaatib wax na leen dëgg wax na li tax wax na dëgg li tax mu yónnee lettre bi lii la woon ngir protéger famille am mais nekkul ngir moo tax am na ci benn riwaay da ko defuma ko ngir dellu ci kéefër ginnaaw bi ma gëmee déedéet waaye dama koo def ngir protéger sama famille bi nekk foofu xuray si seen biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kii de wax na leen dëgg dëgg li mu wax dëgg la Seydina Umar ibn al-Khattab ne daani aqtulu unuqa adribu unuqa hadha al-munafiq ne Seydina yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bàyyil ma cor baatu naafiq bi xoolal li mu def ba pare ñuy wax ma naan dama koo def ngir sama famille yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na ko hmm? la'allallah ne ko Seydina Omar ibn al ne ko déedéet laa kii déedéet kii du ku ñuy rey de innahu qad shahida badran Allahu ne ko xanaa yëgoo ne Xaatib mii fekke na Badar bi fàttalikul Omar Xaatib fekke na Badar wa innaka te yow Omar laa tadri xamoo laal allah këne yàlla xadi talaa moom de yërdu na daal di xool ala ahli badr xool na waa badar ne leen i'malu ma shi'tum fa inni ghafirun lakum wala fa qad ghafara fa qad ghafartu lakum xool na xool waa badar ne def leen lu leen neex man buur yàlla jéggal naa leen te xaati mii ci ñooñu la bokk waaw akbar kon loolu xadis boobu noonu Seydina Xaatib mii ci suuratul Mumtaxana moom la suñu boroom doon wax naan yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tattaxidu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaruu bimaa jaa'akum minal haqq yuxrijuuna rasuul wa iyyaakum an tu'minuu billaahi rabbikum in kuntum xarajtum jihaadan fi sabiilii wabtiraa mardati tusirruuna ilayhim bil mawadda ba aaya yooyu jeex aaya yooyu ci xaatib mii la wàccoon ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu naan yéen gëm yàlla bu leen jàppe samay noon seeni noon ak sama samam noon ak seeni noon def leen ay ali bay am ay cofeel yu ngeen leen di jageel jagleel te ñoom weet dinañu li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yéen lim leen dikkal ci dëgg muy alxuraan yonent bi leen dikkal ci dëgg wàcc yàlla wàcce ko ci yéen ak ñoom wa ñu daal di koy weddi ba pare yuxrujuuna rasul ñu génn yonent bi la salaatu wassalaam exileen way wa iyaakum ak yéen tamit xaatib yow ak ñeneen ñi ndax lan génnewuñ leen ndax benn crime an tu'minu billahi ko seen crime mooy da ngeen a gëm yàlla mii seen boroom yéen ak ñoom kon nag mu ko doon yedd naan bu leen defati noonu ndax ku def lool faqat dal tarxiis na sawa as-sabil mooy na yoon wu jub kooku moom la doon wax foofu loolu euh, ci moom mii la wàccoon Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata te gis nga li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di tontu euh, Seydina Umar ibn al-Xattaab anhu moom nag kon wax nañ la fekke na balaa fekke na xeex yépp moom tamit la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni ci al-Muqawqis bi nga xam ne ci lay yónni di joxe lettres yi nga xam ne moom la doon yónni ci buur yi ñuy dem euh, di leen woo ci lislaam di leen euh, dugal ci lislaam di leen convaincre comme bi mu yónnee ci euh, ñoom Kisra ñoom Qaysar ak ñooñu ci Misra fële ci mu xaw Muqawqis moo nekkoon ci jiite woon Misra moom mii la fa yónni woon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam di seydina xaatib ibn abi baltaata radiallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina euh, ci jamonoy seydina uthman ibn affan ci xilaafa seydina uthman ibn affan radiallahu anhu l'an trente après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ci la génn àddina moom Seydina Xaafid radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu